اللطف واكفه نوائب الدهر مع آفاته الكدرة أجب دعاءهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصابه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عالي قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا ولق والخاتم لما سياق من حق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هداك والقرب أبهدت لوجهك من وات ويوم صائر وبعد الفناء في الله كن كيف ما تشاء وعلمك لا جرون وفيلك لا فلم يبق إلا الله لا شيء خيره فما ثم مصيره فلا ثم بائن فلم يك خيرا ففي خيرا وإلا باء فهم تبررت فليس سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتصبها خيرا وخيرك ليست فلم يبق إلا فات بفات وحدها فلما قيل الحق بالحق منفدا لبيك يا حالم إسري والنجوى لبيك لبيك يا قصدي ومعنايا أدهوك بل أنت تدهوني إليك فأنا جئت إياك am na jey tey yaa loo ilaaha illallah laa ilaaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في ليل اثني عشر في ويوم لغر وفي ذلك السهر ونور في الجليل على كل ما ظهر من خارق من دون الذكر في كرافي البصر إلى مقام العلي

وجفت الأنهار من أجله والنار قط فيها من أجله وما رآه من عجب عامنة من النسب سبابة ثم اقترب بسجة الحسين في نكدي برميها برصدي وأصلها مقدي من الجحير رسلي ورنة شيطاني جر عظيم الثاني من أوضح البرهان لعظم ما في كل الشيطان جر عظيم الثاني من أوضح البرهان لعظم ما في كل الكون يوم اثنين مولد ثاني اثنين ما بعد في سر الكون مقدمي وبجلي حدا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين ما بعد في سر الكون مقدمي وبجلي منذ الإفضال بأفضل رجال في أفضل ليالي بالبلد المفضل أهلا بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين باليوم صار حسبنا واستنار من حول الفخار خبرة من جريبي كرم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكملين

من وفق ما أراد إله إلى السبيل أهلا بيوم سمي محمدا خير رمزا لمعنى لسوي الجديد الجليل الأولين هو الآخرين وكان ذا يقينا على الكريم المبين وحمد الأولين لو الآخرين وكان ذا يقينا من الكريم المبين

أمري بهذا الجمع يوما ونيل قربي وفضل حب ربي ومن رضاه أمري أصلي بالحسنى والجمال في الحسنى لدى المقر لسنا مع الرفيق للطريق

يا إيم يا إلهي اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي أبرى همهم بخفي لطفي وكريمون نوائب الدهر مع آفاته الكبيرة أجب دعاهم وعجب بالذي طلبوا يا أحمد ما أصابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق والقرآن لما سبق وما نزل في baay ne alhamdulillah rabbil alamin asalaamaaleykum jamian wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum lahi taala wa barakatuhu ñu ndokkeel mbooleem fi ñëw ci guddi gi le mi ngi ndokkeel mbooleem fi ñëw ci guddi tey guddi gu mag gi guddi gu mag gi la yàlla mayee doomu aadama ci la yàlla mayee doomu aadama ji hadiye ji gën a rëy ci lu yàlla mayee hadiye ci mboolam yi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa may googu mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci guddi tey gii ci lu mat fukki maas ak ñenanta ak luy bëgg a mat genn maas ci lu mat fukki maas ak ñeenti maas ak luy bëgg a mat genn wàll ak maas. maas mooy dibéeraat yi nekk. maas nag mooy par téeméeri at yi nekk. guddi gii. guddi gii. la ñu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci la mu judd ca Makka. mu judd ci Makka. dëkk bi gën ci dëkk yi ci àddina yëpp. dëkk bi gën àddina bi. ci guddi gii. ci guddi gii. guddi gii moo gën guddi yëpp. guddi gii moo gën guddi yi. waa jooju ci la juddu. waa jooju baay di wa sallam. ngir ñëw soppi. taarixi àddina yëpp. ngir ñëw soppi taarixi àddina lépp. dañ doon booba dañuy jaamu lu dul yàlla. nit ku ne am fan la yëdut yàlla. nit nekk xam fan la yëdut moom mu ñëw. moom mu goreel ñëpp ci njaam ak lu dul goreel ñëpp ci njaam ak lépp lu dul yàlla. waaye déglu leen. ku dul yàlla. ku dul yàlla. moomu doomu aadama. moomu doomu aadama. waaye loolu doomu aadama yi réeré loolu. doomu aadama yépp dañ koo réere woon njëkk xam ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ñëwee mu ñëwee taxaw rek ci wéetal yàlla taxaw a ci wéetal yàlla it ak dàq ak di dàq nag bokkaaleeg yàlla bokkaaleeg ku ma yàlla ñeexal kenn ku mooy yàlla. di ko saxalal njaam du ñeexal yàlla. di ko saxalal na njaam guy ñeexal yàlla rek. woote boobu ba mu koy wootee. xoote boobu bi ko yonent bi woote sallallahu alayhi wa sallam. addina yëpp dañ ko bañ. addina lépp dañ koo bañ. ñëpp taxaw di noonam. ñëpp taxaw jàkkaarloog moom di noonam. moom kenn mu taxaw jàkkaarloog ñoom. moom kenn mu taxaw jàkkaarloog ñoom sallallahu alayhi wa sallam. waaye li yàlla bind. waaye li yàlla bind. moo ci gën a mat. moo ci gën a mat fuuf bind moo ci gën a mat bind jikko ak jikko it moo ci gën a ñeme itam moo ci gën a ñeme it wa sallam moo ci gën a wóolu yàlla itam moo ci gën a wóolu yàlla it moo tax ba looloo tax ba addina yëpp bañ dee noonam taxaw ci kanamam addina lépp bi ñu noonam taxaw ci kanamam gisul leen sax moom gisul leen mukk sallallahu wa sallam dafa wéy moom la ko ci woote bi nga xam ne moom la ko yàlla sant sallallahu alayhi ne na ko woote te yàlla dig na ko ndimbal te gëm na li ko yàlla dig itam te booba yàlla dig na ko ndimbal te moom gëm na ko yàlla dig baal mu wéeg njàmbaaram ak ak dogoom mu wéeg na ci njàmbaaram ak ak dogoom ci li muy woote samp wooteem boobu ci bi samp ci àddina bi ca Makka ca Makka fa Abu doon waxee ne fa abu jaaru doon waxee ni. te booba mooy buurab réew ma. te booba mooy buurab mboolem boobu du fa jib mukk makka. ni xoote boobu Muhammad di xoote sallallahu alayhi wa sallam. di jib mukk makka mu di fa fekke. waxuma abu jaar waxuma makka. mu ne waxul makka de. waaye xoote boobu. waaye bàyyi ne woote boobu. façon jib fu nekk ci àddina. façon jib fu nekk ci àddina ci mën baax. mu ne léegi. gannaaw fukki maas ak ñeent. ginnaaw fukki maas ak ñeent. lu mat juróom-ñaar téeméeri million wala lu ko ëpp. lu mat juróom-ñaar téeméeri million mbaa lu ko ëpp. dugg nañ ci xoote boobu yonent bi doon xoote. dugg nañ ci xoote boobu yonent bi doon xoote sallallahu alayhi wa sallam. ci mbooleem goxe àddina. ci mbooleem goxe àddina it nag. dale fii ci Ndakaaru ci nga xam ne moo gën a sori ci sow. dale fii ci Ndakaaru nga xam ne mooy xemob sow bi. ba ca kaabul ba ca kaabul fa penku xem fa penku xem ba ca jakarta ca indosin ba ca jakarta indonesia ba ba hong kong sax ba hong kong sax de de ruus ca mosku fa noonu yàlla ya nekk ca mosku fa noonu yàlla ya bàyyi ne ci oro bi. oto boobu ñu ñëw du jub ci Makka. oto boobu Abu Jahl du jub ci Makka. dëkk bu nekk lay jub léegi. bàyyi ne dëkk bu nekk léegi mën cee jub kenn mu ci dara. boo yendoo Paris. mu ne boo yendoo Paris. wala London. wala London. wala Washington. wala Washington. wala Moscou. wala Moscou. wala Pékin. wala Pékin. da nga dégg Allahu akbar. fokk yow da nga dégg Allahu akbar. ashadu an la ilaha illallah. ashadu an la ilaha illallah. ashadu anna Muhammadan rasulullah. dara lañ ci mënul bari. bàyyi mu ne ñu di ko dégg. kenn mënu ci dara. kon nag. kon nag. diine jooju waa ji indi. diine jooju. waa ji indi ñu. ñu tuddee ko lislaam. ñu tuddee ko lislaam alquran alquran bidal ko bidal léppam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jottali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jottali lépp it ma ne mooy hadiya ji gën a màgg ci lu yàlla mu ne loolu mooy hadiya ji gën a màgg ci lu maye ku màggee ni yàlla nag ku màggee ni yàlla moomu nag lu maye lépp lu maye dañuy jàpp dara kenn mënu caa soppali dara mbaa nga randal ca dara. moo tax diine lislaam. looloo tax diine lislaam nii. nii ko yonent bi indi woon rek. nii ko yonent bi indi woon rek. noonu rek lañ koy bàyyee. noonu dong lañ koy bàyyee kat. kenn du ci wàññi kenn du ci yokk. kenn du ci wàññi dara. kenn du ci yokk dara it. yokk dara juum nga. képp ku ci yokk dara. yow juum nga. ku ci wàññi dara naan. ku ci wàññi dara it. juum nga. dañ koy jël nam ko indi rek. biñ koy jël ni mu ko indee. moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. moo doon jëmmi alquran ci jamono. moo doon jëmmi alquran. li muy santaane gàmmu. dañ ko laajee ndax dañuy si kër mu ne déedéet gi leen si kër. guddi gi amul benn ci si kër. ñu ne lu ñuy wax mu ne tagg leen yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam. te jàng leen xam te bu boo koy riir boo koy riir nag mu ngi wax ci xasidaam bi muy tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam naa ko fa tarqaa kaaw ci mbit moom yee ci ruqay fa kawe xee salam bi aw yonent yi mbooleem yonent yàlla yi yëg nañu xeegu xar baaxte boo xam ne muy jëkk muy mujj mësuñ koo gis waaye daal yëg yëg yàlla Muhammad yi sallallahu wa sallam benn yonent bu su ko yëg de ci asamaan yéemal asamaan maa tataawala maa taawalalaha jëppiyante ci rek moom samaahun asamaan de kon nag yéemal asamaan si nga xam ne tiim na mboolem asamaan yi ba benn asamaan bi jéem a moom rek asamaan bi jëkk si moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asamaan yi ci des mooy mboolem yonent bii de amul benn yonent boo xam ne da nga jéem a sukkanteeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek loolu ci saahir ak ci baatin rek ci saahir yonent sallallahu alayhi wa sallam féeg na guddi gañ ko rañaanee mu jógee Makka ci genn guddi dem bayti maqadis ci lu matut minute jóge fa dem asamaan ba jàll asamaan juróom-ñaar waaw dem sidratul muntaha dem xarasa kursi dem ba mustawan jegeñante ba mel ni xalaat yaari xoccam rek ba nga xamee ne gën naa jege loolu nag booba yaari jëmm nee na du fa benn la de sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy rañaan ma nag mooy xéeg yi xaqiqatul muhammadi yi xéeg ca péeru yàlla ba xamul benn fii boo xam ne mas na koo xéeg de yàlla ba mu bindee yonent bi sallallahu alayhi daf ko xodd juróomi koddaay péeru yàlla ba de te yàlla yi juróom lañ xaawut ak laawut ak jabarut ak malakut ak naasut yonent itam yàlla bindal ko juróomi pey de pey bi bu jëkk bi mooy nafsu muhammadin mooy bakkanam bi bi ci des mooy jikkoom bi ci des mooy aqloom bi ci des mooy room bi ci tegu mooy siroom de siroom yonent sallallahu alayhi wa sallam moo taxaw taxawaayam xaawut ca pey yàlla ba jëm fañ nga xam ne jëmm ja rek a fa feeñ ñu jëmm ja feeñu fële roow yonentu moo taxaw taxawaay laawoo ki nga xam ne dara feeñu fa wala mbooti yàlla yow xaqlu bi yonentu lool moo taxaw taxawaayam jabaroot nastu bi yonentu bi nag xal bu yonentu bi moo taxaw taxawaayam malakoot nastu bi yonentu bi moo taxaw taxawaayam naasoo de loolu itam amul benn <coughs> yonent boo xam ne mas naa yéeg googu di ci baatin de saawoo ko te moomu ñëw yow fion laa ci teraanga sa teraanga ji la jox yonent yi yemuñ ci yow de mukk <coughs> waxat xaala diggale na leer wa sanaaw na ko ñetti fi duum min ko bu tukkee ci yow doona mu wóolu seen de ndax sa leer gi ak sa yëkkatiku bi ba wax na leen ba ñoom mënuñoo jege sa téere sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom fi nekkoon te booba dara ni utel moom rek yonent wax na ko ci hadis kaana laahu laa shay'a ma'ahu yàlla fi nekkoon te dara nekkul woon moom loolu bu ko foo dee déggoon rek duñu soxla ci jàngale xam-xam yëpp a ngi foofu Seydina Ali teg na ca ñaari baat salaat ko ne woo walaana alama alayhi kaan te loola amoon kat moo am ba léegi de ba nga xamee ne loolu am na nag ba yàlla bëggee xamal leneen lu dul jëmmam ja leneen lu mu tuddee ja mu mu xamal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de kooku mooy xaqiqatul muhammadiyya de xaqiqatul muhammadiyya <coughs> yàlla tëjë def na tëjëli tëjëli booba feeñu mu def tëjëli ñaareel muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek yonentu feeñ ci feeñ waaye bi yàlla wuutu yàlla ci yëpp meloo yàlla xodd na ko nag yëpp meloo xam ne moom yàlla meloo na ko rek yàlla may na ko itam yaay ak yàlla am nga lépp lu yàlla moom woon may na ko yonentu bi sallallahu wa sallam rek kon nag yàlla ak yonentu dañoo nidoo nidoo nidoo bee loo di mën a xamee ci maye ak ci may rek de waaye lu dul loolu amul wuute loo gis ci téere yàlla da nga gis ci téere yàlla mu ne wutale nag ba kii di jaam kii di borom kii ko ko may kii nag moom moo mayale kon nag waaw ku may nag mooy yonent bi ñu àttee ko de moo tax suñu njaam moom la yonent gën a sopp ci mboolem ci dañuy de yàlla itam maqaama yonent yi gën a kawe bu ko ci xoolee ci njaam la ko tuddee de yonentu maqaama yi gën a kawe ci moom mooy ba mu taxawee ci biir bi léegi di leen xoo jëm ci yàlla wa innahu lamma qaama abdoulaye yadoo foofa abdoulaye la ko tuddee ñaareel ba mooy bu wóyu gi wàcc ci moom alquran gi wàcc ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi kitaaba foofa it jaam lañ ko fa tuddee ñetteel ba mooy lan mooy guddi dañ ko rañaane ci mu jóge ci suuf waaw dem subhaanalladi asra bi abdihi bi abdihi la wax waxut bi nabiyihi bu waxoon bi nabiyihi kon mën naa lënt bi li dal nasaraan yi dal ñu de ndax bi nabiyihi ak bi bu na yi waaw ci mbind kenn mënu leen a xamee de kon nag ñu nasaara réere ba def ne saa muy doomu yàlla suñ bindoon ci laaya ji subhaanalladi asra bi nabiyihi mën naa am ñu réer jàggee ko bi bi bu na yi de dal di def Muhammad muy doomu yàlla te Muhammad doomu yàlla rek ba nga xamee nag ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaamam bi gën a kawe moo di njaam moo tax wax na ko ci hadis ne maay sangam maay sangam doomi aadama yëpp te loolu du sama tiitar ana lu sama tiitar mu ne tiitaram moo di njaam rek de nekk di jaamam yàlla kooku mooy tiitaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk gi nekk di sangam mbooleem mbindeef yi kooku du tiitaram de ma lu tax loolu yonent bi sallallahu alayhi kañ lay nekk sang mooy ba mu nekkee ak guddi yàlla de bu nekkee ak yàlla nag lu muy mën a doon kon jaam lay mën a doon de te waxtu ba mu nekkee ak yàlla booba la gën a kawe ci ba nga xamee ne ñu ngi nekk ñu lu dul yàlla de moo tax ba yonent ba jóg te nga ji li mu lay lay ci toroo kon jaam di la ci toroo de sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga juddu ca Makka ni ñu ko waxee woon ci hadith bi jiitu woon ca atam ñeent ya ku ko jug Aminata bintu Wahab baayam Abdoulaye ibn Abdul Muttalib Abdoulaye dee na ba yonent ñaari weer ci biiram ndeyam la tukki Madina dee fa foofu lañ nga xam ne bu yonent ko daayam dafa fa jëm si leen ba nga xamee ne ah, ndeyam ëmb na ko rek lu mat juróom-ñeenti weer ci weeru Rajab ndey koor ci lañ xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu judd ci weeru gàmm rek ba mu juddoo sallallahu alayhi wa sallam ba am ñenenti at wala juróom benn yaayam itam déedéet yàllaa ngi bañ ba tey lam bañoon ci yonent juddu ci weeru koor léegi tey weeru koor ci gëru ne mbaa xam nga may yonent <coughs> li ma am ci ngëneel ak lam bañoon ci yonent juddu ajjuma léegi tey ajjuma ne mbaa xam nga may yonent li ma